bisimilah ko waxul ci bu amoon ni kay defal min afu tiafiya rek ni kay defal min da ga wax ba ba ta wala min da ya ba wax ma wax a kay man jiro ya wa ta da le nek ni jiro ya o mo ala bi ma ni ma ci boram ala bi ma ni kay ci yo ko ne ya yo le na am le kay ni ma ko an ni ma ngi dan ta ko no ngeen di wax ma la dafa lo ngeen lu ma la dafa lo la def def den ko lu tax ngeen di wax ngeen du def ñu doon xabe jihaad ba jihaad dañu ngeen daw jëwru te bu ñu la déggee te du kabura man dama maqam ci bakkaar yàlla laa yàlla yàlla am taxawu rek ñu loola maa laa doxal loolu def loolu loolu. dina baax nag yàlla yëf bu dara mu dimbalee yëf bu dara mu tawal xale bi nag ñooñu xaar loolu rek mu xaar si tamit yi ci yoonam soxal bi buñ ñëwee soxale kaa moom daanaka ñoom buñ yaaluñ tabax lañ maq yëpp ñu dugg luñ soxale. parce que jàngatoon ci xaaral la wax yow Moussa Moussa te xaw ma ñu ñëw ñu dem na yaa xaw ma ñëwee ñu dem wax li ma ñu daal doo dama ñu ngeen di lor ma. loolu si ne loolu lañ koy yëngu yàlla mu baax ne dafa ko waxaan dem nañ ba ñu ko ñaaroo waaw jigéen bi bon ci doom ñu ne jëm ko doom ñu ne moo ko jóg waxataala ko ko da ngeen xam ne nii naka man Rasulullah maa ngi doon def yàlla. wala maa saa oo bañ jàngee day doon ñu doon def yàlla ba waaw waaw waaw jàngal yàlla xulóo boobu ay xol seen de. wala yàlla ay ci bëccëg ma xam ne dafa am ñu ne gën a topp yàlla rek parce que jàngale te xaaral boo waxee ñu ne sax ñu ne sax ibnu Mariama kay doomu Mariama yaa bani Israayila yéen bani Israayila lii nag man de Dula yéen a yàlla laaj yéen ñoom ci yéen bu soobee tam bu dee ci dëkk bi ñoom dañuy dañuy nekkoon ci dëkk sama jiite li la tooyee ci yàlla lu tooyee la boobu bët ci ren day am ci gën de li la tooyee nañ ci ko ñëw nii yaa fi comme dana mu dikk liñ bàyyi ci gannaaw sama gisuma woo ku dem Ahmadu Ahmadu la. bala maa jaaraawum bëri kër yéen Ahmadu liñ béy naa ko ci mujj saaf waaw ñu wax ne ah kay yow jafe-jafe ñu ngi daal di mën a flamu. kenn ci gën a tooñ man saxaat ko dund maa lay wax yàlla am kati bay naaw boobu nag moom ñu daan def na war ba leen ni saam jëm ci jiw wala yow laa yàlla bu bëgg maa xamuñu saa yu ne di lay tooñ de yu ñu gën a dana ñu namm yu ci loolu bu ñu xëyat noonu laa yee yow yàlla yi di abaaye ci jëm yi leen de leeral yàlla dañ ko bëgg a xëyat seen i jëm yi naan jabar la way la bu xaaba ya wala yàlla bu ci mun ay feeñal da mu wala loolu yoonu la wala ko yàlla ñëw ci na ko kafarna yëfëri rek boo moom boor allabi mooy buur bi nga xam ne asra yéen lu ma solo leen tëbb lu daay ci njub wa dinu xaq diine dëgg di firaw ñu nu mu xawee paala diine ci diine yi ci lii yëpp seen wala fay leen ngeen gis na ko ak mu si kon wala bokkaale yene yaa yoo def naa wala yéen dañ ko wax xalaat ala dinu ko ndax tegtal ci ma leen ala ci jaara ci ya xam ci ci ko ko mu ko leen dina fa ñu ndu won ay ñu daal ñu bëgg ndax bu leen ma tegtal leen ya xam ko moo xam ne da ngeen da ngeen jëm ci mbugal ma la dara maanaam doom dana gëm leen billahi ci yàlla wa rasuli yaa xam yoon gëm de mooy gëm yàlla ak yoon bi wati jaay yi dana ngeen jaar sax billahi ci yoonu yàlla yaa wax ni comme ci gis seen waa ci dugg naa ci bakkan seen de daal di loolu seen xar gën lakk ñeneen seen kuntum dem nag ngeen saala mën a xam ne moo gën kon defeen ko rek su ngeen defee loolu yàqtër mu baal lakk ñeneen su noonu ku may bakkaat seen wala xëcum tam xarta leen janaa suñu toog sa jidi wee dana daw o ma di jaaraat jaaraat bi ñu sax jaaraat sax saa yu gënoon ne it taxawaat ñu ngi lay andi màggale boo ko paree dana mu jox leen xéewal jeneen ba fi bon aar ba ngeen topp ko ndax am jëkk ak jana sax ngeen xéewal leen fi boo xam ne bëgg ngeen ko lool mooy lan nakamu dimbal mën a laaj ci ko fa yàlla boo ko dund ak mu jeex ak mu jeex ngeen jëf boo ko ci di mu ñëw jëm nga dëkk yaa yàlla dina am la leen dañu jëmal xalaat ko na tayam am saaram am saaram dina dimbale di laaj ci yàlla na ngeen nekk dimbali mooy dimbali ci néew. damaa xaaral naka wax ne sax yéen a ngi mayoo ba déggoo mayoo di la waaye yéen a ngi ñëw rek dimbali ngeen man am saa yéen ana tam bi yéen a dimbali sama di la laaj jëm ci yàlla rek xaaral wala waaye yéen a way dimbali ngeen naan mun am saa waaye ñoom yéen a dimbali yàlla rek ba am na te gëm faay ba ci kuréel ba ñu saa yéen ci bàyyi saa am na ci kuréel boo xam ne jëm nañu ko wax ne jàlloo yàlla nga jëloon ko yàlla yëpp ci na ko jëm ci asamaan. wa kafara weddi na taaifatun kuréel am kuréel bu weddi ñoom nga doon yàlla la wala yàlla la wala yàlla yàqu la fa ayyadnaa ko dëgëral allaziina ñooñu aamanu gëm nañu ñu dimbale ñu ak kuréel bu njëkk ba ñu xam ne ñoo gëm yàlla ala ci noonu fa am fa ak loolu dañu mujj waaye